wala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatu rasuulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ginnaaw bi nga xam ne ci jotaay yi weesu ñu ngi woon ci yoon bi ànd ak aleyhi salaatu min makkata ilal madina min minal madina ila makka voilà mu jóge fi nga xamante ne mooy medina di dem makka fi xajjatil wadaa gisoon nañ bërëb yi nga xam ne fa la def halte fa la def escale bi ñu ci mujje woon ci yi weesu moo doon al abwa al abwa muy abwa nga xamante ne nii fa la ko seydina Sa'b ibnu Jathama radiyallahu taala anhu wa ardaah daldi woon may jox ko kado ximaar waxshi bi nga xam ne ci la ko may doole la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nangu ko parce que am rëbb la te ñoom dañoo armal mu gis ne seydina Sa'b ibn Jathama mbir mi kat ñàkk a nangoom mbir mi daal li nay mel ni daal lu tax mu am ak soppeeku ci xar kanam bi yonent bi sallallahu alayhi wasallama daal di koy yëgal kene boo gisee ñun de nanguwuñ ko ci yow boo gisee nanguwuñ ko dafa fekk ne inna xurum anna xurum dañoo nekk ñoo xam ne dañu nekk ci armal dañoo nekk ci tànki aj ak umra te bokk na kon li nga xam ne mooy yi nga xam ne dañ ko aay ku aj ak umra ku armal mooy saydul barri ma dumtum xuruma muy rëbbam géeri mi jéeri gi fekk yéen a ngi nekk ñoo xam ne xurum ngeen kon loolu lañu gisoon ci suñu jotaay bi ñu génn euh, ci lañ gise woon mooy abwa looloo fa xewoon waaye ci jotaay bi weesu gisoon nañ masala yi nga xam ne ñoo jëmoon ci wàllu woowu ci ki nga xam ne dafa rëbb ana lan moo ko ci lan moo ko ciy fekk comme ni nga xam ne noonu la ko aaya bi waxe woon gisoon nañ masala yi ci lu gàtt walillahi alhamdu wal ñu waru continuer tey inshaa allahu taala ginnaaw al abwaa ginnaaw al abwaa waaye waaye dafa am benn affaire boo xam ne pour bañ a ñëwaat ci wàllu rëbb mi parce que bii passé ñu ngi naan duñ ci ñëwaat mais dafa am loo xam ne dañ ko omettre complètement mooy dañ ko fàtte dañu ko fàtte woon parce que alayhi salaatu wassalaam alayhi salaatu wassalaam dafa am ci ba léegi ci wàllu ay rëbb ak yooyu ak animaux yi est-ce que kii armal man na leen nit mën naa armal ba pare di leen laal wala di leen rey yooyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam dafa am yoo xam ne dane xam nga waxoon nañ la waxoon nañ la bala ñu ak si jéggal ma <laughs> des fois gars yi nañ yow sa idée yi sa phrase yi du du formé wu correctement da ngay commencer di wax après nga dagg ko wax leneen après nga ñëwaat <laughs> uzran jéggal leen ñu ci loolu daa mel ni loolu nag noonu daal lañu may lañuy lañaa waxe buñ ci amee <laughs> ñaan buur yàlla daal <laughs> defal ñu li nga xamante ne mooy li gën <laughs> ah mooy ne waxoon nañ la ne ki armal yii lañ ko mooy am rëbb lañ ko tere waaye bu dee ganaar goo xam ne gu mu gu ñu jënd la wala goo xam ne dañ ñëw rendi ko ngir ñu man koo jëfandikoo loolu mën naa nekk ay nag wala gëléem yooyu mën naa nekk ah kanta bi mooy il faut mu àgg la tax muy kii bu dee dafa xiraan manula ñëw màkk rek daal di koy rendi wala ci yoon wi déedéet ah, léegi yonent bi liñ doon wax sallallahu alayhi am na nag yoo xam ne moom moo ne sukk yii moom mën nañ leen a rey waaw am na animaux yoo xam ne moom alayhi salaatu wasalaam dane man nañ leen a faat man nañ leen a faat mooy yan ay animaux la yoo xam ne après dinañ ñëw ci mais ana moo tax parce que dafa am rapport ak li nga xam ne dafa am rapport ak ki nga xam ne moo armal <laughs> waaw <laughs> voilà dafa am rapport ak loolu te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah <laughs> loolu bi mu koy eh, dinañ gis loolu nañ bàyyi ba agsi ci biir eh, affaire yi dafa wax ci xadiis boo xam ne mu ngi saxiixayn bon ñi ko soloo nag ci saxaaba yi mawlaana ibnu Umar ñoom sayyidina sayyidatu eh, Hafsa ah sayyidatuna Aishatu radiyallahu ta'ala anha ah, wa arda ñeneen ak ñeneen <laughs> mu ne mu ne mu ne xamsun min ad-dawaabi xamsun min ad-dawaabi kulluhunna faasiq yuqtalna fil harami am na ci yeneen riwaaya dane xamsun fawaasiq yuqtalna fil xilli wal xaram léegi kan moo solo affaire yi al imaamu ak al muslim mu ngi tamit ci sunan yi ak musnadu al imaamu ahmad ak mel noonu euh, mu ne xamsun juróoma ngi yoo xam ne fawaasiq dañoo génn topp ay animaux yoo xam ne ay fawaasiq lañ yuqtal na dees na leen rey fil xilli wal xaram yi dees nañ leen faat fil xilli wal xaram lan mooy alxill ak alxaram alxill keroog ñu ngi koy wax ah bi ñu naan àddina alxilli comme ay Tan'im Ji'irraana Xudaybiya yooyu noonu ñooy fi gën jege ci fi nga xam ne alxill la mooy parce que. makkatal mukarrama zaadahallahu tashrifan sanctuaire la bërëb la boo xam ne buur yàlla moo ko moo ko wottu moo koy aar te moo ko def xaram moo ko protéger dafa am foo xam ne at tey kaaba gi foofu noonu yépp bu nee euh, comme subhaanalladhi asra bi abdihi laylan min al masjidil xaraami xam nga yonent bi alayhi salaatu salaam nekk sayyidatu ummu haani la jóge comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon biñ nee ca al isra mooy bu ñu waxee loolu mooy foofu yépp la côté boobu yépp foofu nga xam dañ ko alxaram mooy alxaramul makki foofu yépp dañ fay tere ku fa rëbb ku fa dagg comme nañ gise woon ku fa dagg garab waaw comme la nañu lool gisoon nañ ko bu yàgg ca Xudaybiya ah mooy yañ fay tere nga xam ne yii ville bi moo tax fii dëkk bi moo tax ñu koy tere ndax xaram la kenn du fi rëbb kenn du fi def yooyu loolu mooy al al al xaram léegi nag boo dépassé foofu mooy yooyu noonu day teggeeku ah mooy al al fa nga xam ne foofu dagan na yooyu ñu la teree ca biir fële moom nga mën ko faa def waaw léegi nag mu ne xam xamsun fawaasiq waaw xamsun cinq ngi fawaasiq yoo xamante ne ni dañoo génn topp dañoo génn topp ci lan mooy ne ñoom fu ñu génn rek daanaka lor ci lor nit ñi lañ lañ lañ gëm comme ni ko ñenn ñi ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal di di daal di euh, euh, tekkee waaw mooy la taxoon buur yàlla li nga xam ne mooy en général animaux yi buur yàlla daf la daf wa saxara lakum maa fil ardi wa maa fis samaawaati wa maa fil ardi jami'an min buur yàlla dane dañoo tàggatal li nekk ci asamaan yi ak li nekk ci suuf yi mbooleem seen ngir yéen mu bàyyee ko ci borom bi subhaanahu wa taala mu tàggatatul ñu ko mais nag dafa am ci yii ci ci ci ci animaux yi yoo xamante ne nii dañuy gaañ doomu aadama waaw waaw loolu nag nga xamante ne loolu moo tax ñu naan fawaasiq waaw fawaasiq yuqtal na fil xilli des na leen faat fil xilli wal xaram que ça ñu mu fekk leen fi nga xam ne dañuy tere ku fa rëbbu ah loolu nag li ñuy wax ginnaa large ñun liñ doon gis bii weesu non liñ doon liñ gisoon bii weesu moo gën a large laa bëgg a wax mooy buñ nekki armal dañ koy tere mu rëbb kooku moom mooy ba mu ba mu àggee mii xaatam moo xam Juhfa Yalamlam Qarnul Manazil Zaatu Irq Zal Hulayfa ba mu fa àggee ba armal moom à partir boobu dañ koy tere mu rëbb loolu moo gën a large alors que fii biir Makka mooy n'importe quel jour ak n'importe quel kii dañuy tere ku fa rëbb kenn du fa rëbb kenn du fa dagg garabam illal idxir <laughs> comme le Seydina Mawlaana ibnu Abbaas Mawlaana al-Abbaas ibnu Abdil Muttalib radiyallahu anhu daal di woon laaj Yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko illal idxir ndax li mawtaana dañ koy def ngir suñu néew yi mu ne illal idxir muy garab goo xam ne bu neex la di xeeñ lu neex goo xam ne dañ ko doon utiliser buñ doon pour seen néew yeeg yooyu. mooy ne euh, euh, li ñuy wax nii moo gën mooy alxill fii buñ ko waxee mooy xaramul makki. non non alxaram mooy xaramul mag alxill mooy en mu ne am na juróomi animaux ngi yoo xam ne mën nañ leen a faat même biir mag ah mën nañ leen a faat it en dehors mooy raw noppi waaw bu dee biir màkk moom mën nañ leen fa faat mooy kon raw yi noppi feneen mu ne kon xam suñ juróom lañ waaye loolu nag euh, xam si yi li gën a mooy amul mafhum parce que am na yeneeni riwaaye yoo xamante ne nii dañ cee yokk ba am na ñu ne set yoo xam ne yii ne quatre comme ci saxiixu imaamul imaamu muslim sayyidatu Aïsha boo xam ne dane ñeent ngi yonent saa nee na ñeent ngi yoo xam ne fawaasiq ci ci animaux yi ñoom yuqtal na fil xilli wal xaram bii mu wax cinq jógee si yeneen six am yoo xam ne am na ñu ne ba sept am ñu ne ba neuf même bu dee ba neuf bi am na ñu ne non non non ba neuf bi loolu noonu al imaam ibn Xuzayma nee na non non c'est que euh, parce que boobu da cee yokku ak zibu muy till ak li nga xam ne mooy ak segg ak namir mu ne non loolu moom kenn ci ruwaat yi moo ko moo ko doon tekki doon tekki lenn yonent ma lay saa saa wax comme ni ñu koy gisee muy al. kalbul aquur lan mooy al kalbul aquur loolu ni ci <laughs> ah, kon mu ne juróomi mbir a ngi juróomi animaux a ngi yoo xam ne dañoo génn topp ndax dañuy gaañ doomu aadama yi yuqutal na soit directement walla indirectement mooy di leen yàqal ñoom di leen gaañ ñoom wala seeni seeni seen moomeel wala di yooyu mu ne kon anaman moo ju njëkk kon xamsun min ad-dawaabi am na ci yeneen riwaaya dana xamsun min ad-dawaabi ci euh, euh, dawaab yi euh, mooy ci yi dukkat laa xaraja ji jinjuji ki laa xaraja amul benn problème ala man qatalahun na ku leen faat waaw am ci beneen bu mawlaana ibnu Umar bi mu ne xamsun min ad-dawaab bi laysa ala al-muhrim fi qatlihinna junaah yi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na juróoma ngi ci yi nga xam ne ay bàyyi ma lañu wala ay dukkat luyu dukkat lañu bokk laysa ala al neewul ci ki nga xam ne mooy armal fii xatliin na ci bu leen faatee junaaxul dara du ko ci fekk amul benn problème bu ci ne léegi nag nañ leen ñëw nag ci yooyu ñooy ñan kon xams bi mu ne alxuraabu alxuraab alxuraab mooy baaxoñ moom lañuy wax corbeau ah corbeau alxuraab en tout daal ci wolof mooy baaxoñ moom <laughs> loolu moom loolu moom xam naa ko baaxoñ alxuraabu kon mu ne premier a alxuraabu waaw kon lii alxuraab am picc la kon benn ngoo muy alxuraabu alxuraabu kon mu ne loolu mooy premier bi mu tudd ak ban mu ne walxidaatu alxidaatu alxidaatu euh, moom la tubaab yi woowe le Milan le Milan le Milan le Milan en fait jaaru ay charognard lañ xam nga le corbeau ci façon charognard yi la mooy picc mu ñuul moomu tey am lu weex <laughs> alxidaatu alxidaatu moom itam lool la alxidaa moom en fait mooy picc yooyu nga xam ne gaaw lañ def noo këf moo tax arab yi naan waa ji moom axtafu min alxidaa moo daq gaaw ci këf day jëkki rek empare benn affaire këf ko rek daw moo tax nit ku mel noonu ñu naan waa ji moom moo gën a mën a gaaw mën a këf ki nga xam ne mooy mooy ab ab xida a mooy li nga xam ne mooy waa ji nu tudd li ñu wax sànq mooy am picc la moo xam ne charognard la day vision bu baax nag la am mooy man nag tollu ca kaw ya gis ay cuuc moom moom mooy sonal ganaar yi bu ñu amee seen cuuc yi seen doom yi noonu ànd ak ñoom nga jekki rek ñu këf ko dañuy ñëw rek naqu daw ñëw ba naaw ba kii rek def benn benn benn benn picc waaw rek këf benn rek daw ne ko suut yóbbu am na sax ci yenn njombor yi booy seet <laughs> am na fu ma gisoon benn documentaire ay njombor la doon dàq <laughs> ca kaw la gis gis njombor yi rek vitesse ut si leen day ñëw rek ba lii rek tàllal ñaari tànk yi ci suuf génne griffe yi nag këf rek yëkkati daw yi naaw naaw day naaw loolu mooy alxidaa voilà alxida anoon mooy day këf cuuc yeeg ganaar yeeg njombor yeeg yooyu moom loolu lay këf di dem loolu mooy alxida am mooy le milan mooy le milan mu ne boobu ci la alxidawatu wal faratu fara mooy kaña mooy mooy janax waaw mooy janax léegi janax nag moom xam ngeen ko suur yi waaw moom moom yàq yàq moo ci aay moom boo ko dugalee cim sàq lépp boo moywul dina ne tëll lu bari <laughs> waaw sàq mooy grenier mooy grange moom lañ naan grange sàq mooy grenier yàq la man nag waaw moom moom wala mu ñëw ne tell say yére lekkal la ko wala say téere mu dóoral la affaire bi yépp waaw lekk ci daldi koy fejar fejar koo fejara fejar ba yow boo fa gëjee ba gis ko nii moom sa xol bee jeex <laughs> waaw mooy kon alfaroto mooy ñoom jaraxat kaña jiw ah, am nga kaña mooy juur saan mooy ñoom benn lañu rek ñoo yem benn euh, léegi nag dinañ ñëw après ci lan moo tax yii nii boroom xam-xam yi lan mooy tax tax bi ci tere bi ah kon alfaratu wal aqrabu mooy le le scorpion mooy fara non aqrab mooy jiit waaw fett fett la man waaw waaw bu ne la ko raj rey rey nga am problème wal aqrabu mooy al aqrabu ah kon mooy mooy jiit scorpion wal kalbul aquur al kalbul aquur al kalbul aquur mooy xa mooy mooy xaj boo xaj boo xam ne day karaate paa buy def karaate kan ah, <laughs> benn mbokk la wax naan fekk man moom saa bu déggee suñu sëriñ wax lool rek loolu la koy bu koy door a wax day jàpp xa xa xa xaj buy karaate boobu day jàpp moom karaate bi ñu xam ne nit ñi di ko def arts martiaux boobu lay njëkk a xalaat <laughs> waaw mooy boo xam ne day kare waaw dalay day kar nit ñi di leen tiital ak songu xam nga am na xaj yu mel noonu ay mët lañuy doon waaw wala benn boo xam ne ku romb ñu mu mu mu matt sa yeele. waaw loolu mooy al kalbul aquur kalbul aquur nag boroom xam-xam ni rahmatullah leen ci boppam dañoo wuute ci kalbul aquur est-ce que mooy xaj bi ñu xam kese xanafiya yi dañ leen mooy xaj bi ñu xam waaw am na nag ci ñoom ñu naan az-zibbu it ci la ndax am na riwaaye yu ko wax tamit ni ak az bu muy li nga xam ne mooy ak till waaye amaana li gën a dëgër mooy la al imaamu Maalik ibnu Anas imaamu daaril hijrati radiyallahu anhu wax kalbul aqur daal mooy lépp loo xamante ne nii bépp animal boo xam ne day day day day euh, day day sonal nit ñi waaw di leen karaka di leen teg ay ay ay ay ay lor-lor loolu mooy kalbul aqur waaw loolu mooy kalbul aquuru waaw alkalbul aquur loolu te loolu li koy dëgëral mooy li al imaam alxaakim daal di soloo te gisoon nañ ko ci siira bi doomu abu lahab ba doon ñàkk teggin yonent bi aleyhi salaam bi sanadin xasanin ah yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne allahumma sallit alayhi kalban min kilaabik waaw ne buur yàlla yàlla na nga ko yàlla na nga xërtal ci kawam benn ah, ab ab xaj ci sa xaj yi waaw ab xaj ci sa xaj yi te kat mooy ba mu demee Sham ba ñu doon voyage yi di dem Sham ngir seen rihlatu shitaay wa sayf yooyu ndax xamoon nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mu wax dëgg la moo tax ñu ne eh, problème am na de doomu Abu Lahab bii bi yaboo ñu koy surveiller parce que yonent sallallahu alayhi wasallam ñaanaloon na ko de nee woon na yàlla na ko buur yàlla xërtal benn ci xaja ci ci xajam yi ah mooy léegi mag ba mu demee gaay bu ñu tëddoon ci digg bi lañ koy teg hein moom moom mooy nekk ci digg bi di ay wër ko ñuy tëdd nelaw mais gaynde moo ko fa fekk waaw gaynde la suñu boroom tàggat mu daal di dem fekk ko fa ni ko ciix ci biir mbooloo mi xëcc daal di koy faagaagal te nit ñi kenn yëgu ko ñépp a nelaw te yonent bi aleyhi salaatu salaam ka dane woon kalbun min kilaabik kon ñu xam ne kon kalb kon kalb du xaj bi ñu xam rek waaye mooy gaynde tamit ci la mooy ak yooyu ah kantaa xanafi yi dañ ne mukk waaw waxul loolu de alkalbul aquur mooy xaj bi ñu xam mais boo xamante ne nii nag day day loraate léegi kon mu ne alkalbul aquur kon loolu mooy eh, juróomi kon am na yeneen yoo xam ne am na nag goo xam ne ñëwul fii comme xam nga am na yu ne set yoo xam ne da cee yokk az-zi bu wax nañ la ko sànq am na yoo xam ne daane alxayatu voilà alxayatu daf cee yokk li nga xam ne mooy jaan jaanit ci la waaw jaamit ci la alkalbu alaquur alfaratu alaqrabu alxida aw alxuraabu walxayatu ak jaan jaan ci la mooy le serpent xam ne venimeux le cobra ak gaa yi mel noonu euh, kon boo seetloo yii nii yonent mi aleyhi salaatu salaam dane ku leen faat même bu dee dangaa armal sax loolu dara du la ci fekk loolu mooy lan kon fa jazaa'un mislu ma qatala minan na'am googu alxuraan bi wax yow du la ci fekk parce que bokkoo ndax tamit dum rëbb dum rëbb laa taqtulu sayda wa antum xurum yaa ayyuha alladhina amanu laa taqtulu sayda wa antum xurum concerné wul ñii ndax lii nii exception la hein exception la euh, léegi nag ci kaw noonu kon mooy bu ñu récapituler am nañ baaxoñ xidaa picc moomu di këf cuuc yéeg ganaar yeeg njombor yi moom nag bokkam baaxul xam nga baaxul ñu def loolu ah genre tan yooyu hmm? wal faaratu li nga xam ne mooy suur mooy janax wala bu jiit kal bul aquur xaj buy karaate ak lan ñoomin xayya mooy serpent ak li nga xam ne azi bu yooyu euh, léegi nag boroom xam-xam yi en fait lii nii kon mooy ci liñ nekk nii yonent mi alayhi salaam lii mu ne kon ki nga xam ne man na kiy armaal man na koo faat ki armaalul mën na koo faat léegi nag laaj bi mooy mais lan moo tax lan mooy illa bi lan mooy illa bi nekk fii ah boroom xam-xam yi nag di ciy wute ñu daldi ciy wuti am ñu ne am ñu ne noo xam nga li lan moo tax ñu daldi koy parce que euh, ñu daldi koy tere yonent ma saa saam boog daldi digle que ni nañ leen mën nañ leen a faat mooy ne euh, ñoom yii kese la waaw jàllul ci yeneen jàllul ci yeneen parce que yii daal la lim xam nañ ne daal ay ay animaux lañ yoo xam ne lii lañ lim lool la te boo dañuy gàttal côté bii parce que lii mooy wax xanafiya yi xam nga xanafiya yi gisoon nañ fi mafahim yi ñoom moom doxuñ ciy mafhum mafhum moom bokkul ci seeni mbir waaw mooy ay mafhumul muxaalafaat ñoom yooyu ñoom duñ ko doxal hein moo tax ñoom dañu ne euh, affaire bi daal ci cinq la cinq yi mu lim wala six ndax ñoom boole nañ ci ay ay xaj yooyu no jaan mais jaan ñëw na ci teg si yi ñu lim rek la waaw ak zib bu tamit ci la parce que ñëw na ci riwaay bu ne zib am na tamit ñu ne kalbul aqur mooy ak zib bu même bu dee ne ñoom dañ ne mooy aj mooy xaj bi nga xam ne bu ñu xam la hein léegi ñoom dañ ne looloo tax mooy lan mooy yii la yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di wax kon nag yii la mën a faat kon jeex na ah mu am kanta Maliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañ ne li tax mooy ne ñoom dañuy loraate moo tax waaw te gis nga tax-tax yi bés boo xamee ni lii moo tax mooy bépp animal boo xam ne kon même bu dee yonent bi alayhi salaatu salaam li mu ko xiyaas bi day daw ci kaw waaw bi dañ ko ciy boole parce que moom lii nga xam ne moo tax ñu xaraamal yi ñu ñu ne ñu daganal ñu rey animaux yi lool moo ko moo mooy les mêmes causes cause yi taxoon ñu daganal ñu rey yi ñoo nekk ci ñoom Maliki rahmatullah ñu ne affaire bi leen na tax mooy ne dañuy loraate waaw ñoom ñii ñépp ñu fi am na xam ne ñoo ko bokk mooy dañuy loraate waaw gis nga xuraab xuraab day yàqal nit ñi waaw wal xidaaw xidaa day këf alalu nit ñi seen seen seen seen seen seen seen seen seen kii yi enclos yéeg yooyu seen kanaara yeeg yooyu mën na ciy këf di dem wala aqrabu jiit moom kenn du la wax ni mën a yàq faaratu xam nga ko moom it moom it kaña ak ñoomin ja ñoomin kii nu mu tudd euh, janax kal bu aqur kar buy xaj buy karaate moom di la di la di la matt ko yuuxoo ko tiital koo xam nañ ko xayatu jaan ngay romb mu ne daal di lay sànni benn saa nga jaar fa faatu loolu xam nañu li nga xam ne moom tamit moom noonu la mel kon nag ñoom ñu ne mooy mazhabu suñu mazhab bi ñu ne ñoom affaire bi lenn la lenn ma moom daal maanaa bi lenn la mooy dañuy lañuy loraate léegi nag comme que dañuy loraate lépp loo xamante ni bépp animal boo xam ne dañuy loraate mooy mën nañ koo faat même bu bu même en dehors yonent mi alayhi salaatu salaam tudd nii waaw mën koo faat mën nañu koo faat léegi loolu la Maliki rahmatullah alayhi wax léegi ana ñële ñoom Shafi'i yi ñu ne la Shafi'i yi ak Hanabila yi ñoom ñoo ñoo niroo wax ñoom daanaka seen wax benn la ñoom dañ ne li tax mooy le fait que ñoom animaux yi mu fi tudd kenn du leen lekk te kenn kenn du jariñoo ci ñoom amuñu benn njariñ kon mooy ñoom ay la yi lañ indi nee nañ ñoom parce que animaux yi boo seetoo yonent ma la saa saam tudd mooy premièrement kenn du leen lekk. loolu nag ngay xamee ne lekk kaña manu la nekk tamit waaw waaw <laughs> am na village yoo xam ne Sénégal dañuy lekk kaña mais euh, ba pare waaye euh, que kaña gi non kaña moom bokkul ci yi nga xam ne yi ñuy lekk la waaw <laughs> jaan tamit kenn du ko lekk ñu naan hé yow fii de moom restaurant bii jaan yu neex lay togg déedéet loolu it man da ne parce que en fait euh, am na benn règle mooy yi nga xam ne yi ñuy xame ne lii dafa xaraama lekk mooy bu bu bu sharia ne rey leen ko waaw comme yii mooy duñu leen lekk al kanta al ghurab nag beneen léegi nañu wax lii ba pare Maalik kii Shafi'i yi ak xanaa Hanabila yi rahmatullah yi ñoom dañ ne li tax mooy ne yii kenn du leen lekk te kenn te amuñu njariñ du ñu jariñ kenn waaw léegi nag kon nag ci lañuy xame boo jàppee tax tax bii mooy kon lépp bépp animal boo xam ne kenn du ko lekk te amulul njariñ nit ñi loolu mën nañ koo faat waaw loolu man nañu koo faat mën nañu koo faat léegi nag euh, loolu day indi mais animal boo xam ne kenn du ko lekk waaye amal na nit ñi njariñ dañ ne noonu moom kenn du ko faat lu dul dafa bëgg mooy dafa nar songu nit ki faat ko gaañ ko bu boobaa waaw kay bu boobaa dañ koy dañu koy faat nag ngir loolu waaw léegi nag parce que am na yeneen animal yoo xam ne comme comme comme insectes yi <laughs> nga xam ne boo am na ci yoo xam dañuy loraate ñoomin yoo waaw yooyu moom mën nga leen a faat ay yi nga xamante ne nii ñoom dañ lay sonal yooyu mën nga leen a faat mu am yoo xam ne kenn du leen faat ci ñoom ñii euh, parce que xam nga euh, comme xorondom yonent saa salaam da doon tere ñu faat ko waaw mooy xorondom mooy mooy mooy nu mu tudd fourmi kon moom duñ ko faat kantaa ñoomin mbóot yooyu dañ leen di faat yooyu dañ leen di faat te ki armal bu leen faatee kenn du ne ko ah yow nag kon nag aywa jaza yow li ñu waxoon bi passé mooy soit dañuy xool lu ñu roog li nga rey ci animaux yi wala nga woor wala nga joxe ñam loolu dara du ko ci fekk dara du ko ci fekk euh, waaye nag bu dee insectes yi nga xam ne bon duñ defee dara loolu moom li gën mooy nga bañ leen a def dara waaw mais bu dee dañ lay sonal nag boobu man nga leen a faat waaw léegi nag mu des kon kon kon Shafi'i yeeg Hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom seen tax tax lenn la mooy ne affaire bi ñoom dañuy loraat non dañu amuñu duñ leen lekk te amaluñ njariñ nit ñi amaluñ nit ñi njariñ léegi nag lii mooy wax yi lii mooy tax tax yi hein yii de mooy tax tax yi waaye dañ naan insha allah laal li nga xam ne kantaali xanafi yooyu wax que ci yee lay yem yi yi nas bi ñëw ak yooyu mooy ne loolu ginnaa ëpp loolu même bu dee am na ci ñu naan boo ñoom sax génn nañ nas bi tuuti même bu dee waxuñ ci wàllu mafhum mais dañ naan insha allahu taala li gën a dëgër amaana mooy waxu Maliki rahmatullah alayhi mooy affaire bi mooy dañuy loraate parce que nekkul ne rek duñ ko lekk parce que am na ci yoo xam ne. Euh, boroom xam-xam yi ci boppam dañu def différence entre yi nga xam ne ñoom euh, duñu duñu ay charognard ak yoo xam ne charognard lañ yi nekkul charognard yooyu mën nañ leen a lekk comme li ñoom al imaamu Ahmad di wax comme ñoom mooy picc yi la ñuy wax comme façon yi mu wax nii am yoo xam ne ay charognard lañu yooyu moom taxul yooyu moom moom kenn du ko lekk moom waaw yooyu kenn du ko lekk. Euh, mooy yi nga xamante ne parce que am na ci yoo xam ne ñoom ay ay ay ay ay ay ay ay azar la ñuy lekk mooy mbay mi la ñuy lekk ak yooyu ci façon façon picc yi mais yooyu waxuñu yooyu mais yii nga xam ne ñoom dañuy rëbb yooyu nag lañ la wax euh, que ne yooyu nag moo ja moo moo daganu la lekk kon nga gis ne kon côté lekk gi boo fa duggee rek hein dina am yoo xam ne même ci yoo xam ne danga naan ah. Euh, kon picc yi ci boppam am na différence alors que boo seetloo fii insha allah li gën dëgër mooy li Maalik yi wax mooy ne dañuy dañuy loraate en fait dañuy loraate de ce kon yi nga xam ne dañuy loraate yépp ñoom dañuy duggaale ci foofu mooy muhrim bu leen faatee waa ji armal loolu dara du ci nekk te du fay dara ah kon lii eh, eh, mooy yi nga xam ne Euh, ci lañuy jeexale nag affaire euh, rëbbëg yu mel noonu parce que lii nii nii bu ñu ko waxuloon fii dinañ ko wax ci kanam comme que ñu ngi woon ci bunt lii ñu waxaale ko benn yoon kon mooy cinq yi ak ñoom moo ñoomin jaan ak yooyu kon li tax ñu yonent mi alayhi salaatu salaam daal di daganal ñu ne leen ko ku ku ku armaal ak ku ñàkk armaal moo ci yem moo tax yu mel nii comme kuy julli tamit man nga koo faat comme jaan ngay julli jaan di ñëw kii la mais boo bul boo weesoo bul weesu kii bi de boo boo tourner xibla bi yow sa julli yàqu na da commencer waat waaw man nga koy faat fekk mu ngi sa kanam te defoo kii yu bari te du tax ngay reprendre sa julli dangay ngay continuer ah al afaa'i muy jaan yi Euh, léegi nag mu des mais mais mais pardon man amoon naa benn laaj boo xam ne ci lu concerne jataay bii weesu mooy waa ji nga xam ne euh, bon dañu dañu tere nit ki euh, am rëbb mu rëbb waa ji armal ñu ne la waaw mais léegi man bu ma kéwél di chargé nag man ma armal ñuy dox ñuy dem am benn kéwél wala benn seer wala benn antilope wala yooyu chargé la ngir mbëkk si ma mais nar ma gaañ lu may def waaw ah, da ngay défendre sa bopp maanaam non man waaw xam naa ne damay défendre sama bopp kay mooy bu ma waa léegi ma ko faatee nag est-ce que man damay fay fa jazaa'u mithlu ma qatala ma qatala min an-na'am dama ciy dugg ñu ne la ah, non non bu dee boobu moom bokkoo ci waaw ah. parce que da ne woon di défendre sa sa vie moo tax yow doo ci bokk doo fay dara wallahu ta'ala a'lam léegi kon baax na ñu continuer fi nga xam ne kon kon mën nañaa continuer fi ñu yemoon kon ñu ngi woon al abwa <laughs> al abwa kon jóge nañ al abwa laa léegi ginnaaw al abwa lan moo fa xew ginnaaw al abwa ginnaaw hein ginnaaw al abwa fii Seydina Sa'b ibn Jathama radiyallahu anhu kon joxe woon yonent mi aleyhi salaatu wassalaam lan daldi woon ko fay may ximaar wahshi muy mbaam àll mu daldi koy delloo ne ko ndax ñun delloo wuñ la ko nag lu dul inna xurum lana lan moo ci tegu loolu lañ lay wax ne ci tegu mooy al imaamu ku solo lool al imaamu Ahmad xadiisu Mawlaana ibnu Abbaas ah xadiisu ibnu Abbaas radiyallahu taala kon jóge nañ ab waa léegi étape étape numéro numéro naata bi ñu jógee Zal euh, euh, Xulayfa étape un ah? étape deux moo doon fan après Zal Xulayfa hein ar-Rawha étape après ar-Rawha ana fan moo doon étape 3 ñu ne la Usaaya ñu ne la Usaaya da foromb am na riwaaya bu ne al-Arj taxaw na fa hein am na bu la ne al-Arj taxaw na fa muy riwaay imaam ibnu bi jaar ci imaam ibnu Isxaaq ind al imaam Abu da Abi Daawuda wa al imaam ibnu Maaja rahmatullah alayhima ginnaaw foofale fan moo ci tegu woon mooy al abwaa mooy al abwaa bi kon nag ginnaaw al abwaa bi ñu fi paree ñu continuer ku yonent bi aleyhi wassalaam kon continue mu ne fa lamma marra bi waadi usfaana qaala yaa aba bakr radiyallahu anhu ayu waadin hada mu ne nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di kon xadiis bi al mawlaana ibnu abbaas ci moom lañ ko jële waaye nag bon sanadam bii nag dese naa wér Zamaa ibn Saalih moom da'if la te moo ne ci càllale bi bi nga xam ne kon ci la romb waadi mooy kan lañ wax moo ko solo al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal boroom ngiru ngiru Hanbali yi ci al musnad ci musnadam bi nga xam ne ci la yonent mi aleyhi salaatu salaam kon jóge ab waadi continuer ci yoon wi jëm fan Makkatal Mukarrama li hajjatil wadaa ngir ajog tàggatoo gi le pèlerinage daje marra dafa romb bi waadi usfaana jaar wa dafa romb xuru usfaan usfaan moom yàgg nañ koo gis usfaan <laughs> salaatul xawfeek <laughs> usfaan soriwul màkka mooy léegi nag ñu àgg màkka nag ah zaadaha allahu tajrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra bi mu rombee waadi usfan qaala nee na mu ne yonent ma lay saar saabu wax ne yaa aba bakr laaj seydna abu bakr radiyallahu taala anhu wa ardaa ah seydna abu bakr radiyallahu anhu moom ni yonent saa salaam yonent fu nekk fu mu nekk moom foofu la doon ne moo doon ànd ak moom ci voyage yi fu mu doon dem moom la doon àndal moo tax boo seetloo kii yépp moom lay waxal waaw mu ne eh, yaa Abaa mu ne ko yow Abaa Bakr ayyu waadin haadi haadaa ayyu waadin xur wii nii ñu nekk nii mooy ban biñ ko rombee mu ne xur wii nga xam ne moom la ñuy romb nu mu tudd mooy ban xur qaala Seydina Siddiq ne radiyallahu anhu waadi Usfaana ne ko fii de mooy xuru Usfaan ah yonent sallallahu fii mooy Usfaan de <laughs> fii mooy Usfaan qaala nee na yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ne ko laqad marra bihi huudun wa saalihun ala bakrayni ahmarayni xutumuhuma liifu wa uzuruhumu al-abaa wa ardiyatuhumu nimaar yulibbuuna yahujjuuna al-bayta al-atiiq <laughs> nee na mu ne ko gis nga xur nga ne fii mooy Usfaan laqad marra bihi huudun wa saalih mu ne ko xur wii de yonente yàlla huud yonente yàlla huud wa saalih ak yonente yàlla saalih alayhim asalaatu wassalaam ah, ñoom ñii ay ñoom ay arab lañu woon hmm? ah alayhim asalaatu wassalaam mu ne ñoom romb nañu fi romb nañu fii fii nii xur wi mas nañ fee jaar waaw eh, eh. luñ doon def si romb nañu fi fii lañu romboon ala bakrayni ahmarayni ci ñaari gëléem yoo xam ne yu bu ci nekk dafa xonq waaw ñaari gëléem yu xonq ñaari gëléem yu xonq lañu yéegoon xutumuhuma liifu wa uzuruhumul aba euh, laxaab ya lañ doon laxaame seen gëléem ya mooy li ñuy def ci gémmiñ yi wala yenn ci animaux yi ci seen bakkan yi lay jaar ngir ñu man leen di conduire euh, ci liif la woon waaw ay buum ay ay ay ci lool la newoon waaw wa usuruhumul aba mooy li nga xam ne mooy jamu izar làmbaayu suuf mooy yi nga xam ne yére la yoo xam ne dañ koy gàccoo tegoo ko ci kaw comme comme genre genre jàlla nu mu tudd lu ñuy jël rek teg ci kaw noonu mooy daa mën nga koy teg sa kaw danga koy tegoo sa kaw izar comme niñ gisoon bi nga xam ne ci lañ nekk ci eh, eh, wàllu armal ak yére yi eh, dinañ gën a ñëw sax ci yére almaaj yi bu ñëwee ci wàllu kaaba gi ah, wër kaaba gi dinañ gën a ñëw ci wàll woowu mooy yére la goo xam ne danga koy gàccoo danga koy teg sa kaw ah wa li nga xam ne moom lañ tegoon ci suuf mooy seen yéere jamu jamu uzur e, e, izaar walla izaar dafa am lu ñu naan izaar am lu ñuy wax rida walla izaar mooy làmbaayum suuf bi ci des di rida mooy làmbaayum làmbaayum kaw mooy làmbaayum kaw mu ne nag ñoom loolu la mooy mooy daal yu yu yu kii la woon vraiment yoo xam ne mooy comme li wax rek allahumma hajjatan la riya fiha wala suma waaw buur yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma ko aj goo xam ne ngistal amu ci waaye déggatal amu ci waaw mooy yéere yoo xam ne vraiment yu yu yu yu yu yu yem lañ soloon waaw amul woon fanfaar ak yooyu yulibuna yaxujjuna al bayt al atiq ñu ngay talbiya ñuy talbiya waaw di def labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka yaxujjuuna ñuy aj ci al bayt al atiq néeg bu tedd bi di baytullahi al xaram di al kaaba al musharrafa kon lii lañ nettali ci wàllu euh, usfaan ci wàllu usfaana euh, usfaan waaye nettali bi wax nañ la fii sanadihi maqaal fii sanadihi daaf ci sanadam dafa am li nga xam ne nag mooy ay ak wéradi léegi nag bi li ci tegu étape bi ci tegu gin kon ginnaaw usfan ginnaaw usfan kon lii kon dañuy gis ne kon yonent yi aleyhim salatu wasalaam mooy aj dafa yàgg comme niñ la waxoon ndax Seydina Ibrahim aleyhi salatu wasalaam suñu boroom dane koon ma addin finnaasi bil hajji yatuuka rijaala yëgaleel ci biir nit ñi aj dinañ la ñëw ñii di dox wa ala kulli daamirin ya'tuna min kulli fajjin amiq nit ñi dinañ jóge fu ne ñii dox ñii di war ñii bu jóge fu nekk contrée bu nekk rek nit ñi dinañ fa jóge di ñëw yonent yi alayhi salaatu wassalaam bari na ci ñu bari dañoo aj si ba bare ñoom ñëw nañ Makka waaw même bu dee ne xadiis bii nii nii kiiwul waaye yonent bi alayhi salaatu salaam bi ñuy gis al isra wal mi'raj neewoon na romb na yonent Yàlla Yunus mu yéeg ci kaw benn mbaam boo xam ne di def talbiya ah naan labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka hmm? kon mu ngi noonu te tamit loolu bon loolu moo tax loolu xadiis bu wér la woon loolu tamit dañ gisoon ne kon yonent yi alayhimu salaatu wasalaam du ne denc nañ leen rek ñoom tamit pare nañu ah mooy dañuy continuer di di dund bu yàlla ne ñi nga wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwaat bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaquun bu leen yaakaar mukk mukk mukk kën ñi nga xam ne dañ leen a faat ci yoonu yàlla kën ñoom dañoo faat waa ah. këne jeex na ay woon mu ne déedéet ah non bal li am ba des ahyaa'un ñoom ñuy dund lañu inda rabbihim fa seen borom yurzaquuna mu leen di wërsëgal loolu bu dee seeni taalibe am loolu kay lan moo rawati ñi nga xam ne ñooy seeni sang di yonent yi alayhimu salaatu wassalaam moo tax seeni dund yemul buñ leen dencee moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam gisoon nañ al isra wal mi'raj ni mu rombe Seydina Muusaa tamit muy julli ci xabroom muy julli mu dem ci kaw fekk ko fa ñëwaat Jérusalem fekkaat ko fa te loolu doo di ay ay ay doo euh, ay ay dessin la déedéet mooy Seydina Muusaa ci boppam la romb ci xabroom muy julli alayhi salaatu wassalaam mu dem ci kaw fekk ko fa ne kii kan la mu ne ko sey ko kal Seydina Jibril kii kan la mu ne ko kii Muusaa la ibnu Imraan ah nuyu ko mu jóge foofu dem jiite leen Jérusalem fekkaat ko ci biir jumaa ji kon nag mooy te kenn du ne moom fam ne ca asamaan dafa jóge ngir ñëw fii gis ni kii yu bari yi loolu borom bi da koy da koy defal waaw ñu mën a nekkandoo fu bari bërëb yu bari waaw xam nga yonent sallallahu alayhi wasallam mu ngi naan euh, nit ki bu génnee àddina dañ koy toogloo malaaka yi dañ koy toogloo di ko laaj ne ko lan nga xam ci kii nii du ab photo ah yone salaam lañ koy présenté ne ko kii kii kan nga lan nga yow kii lan nga xam ci moom ah mooy ne loolu imaginer ñiy faatu ci kaw suuf ni mu baree hmm? ñii faatu Indonésie ñii faatu Australie ñii faatu Sénégal ñii faatu Brésil ñii faatu nord canadien ñii faatu fële ca Groenland ñii ci Afrique du Sud ñoo ñépp ñu présenté leen ñu de da ñoo xam ne benn heure bi lañ leen deej même minute yi lañ leen di suulandoo te bañ leen suulee ku ci nekk laaj nañ la lan ngay xalaat lan nga xam ci kii nii kii nii nii nii nii ngay gis nii lan nga xam ci moom <laughs> kon kay <laughs> ah <laughs> moo tax nit boo toogee yar sam xel rek naan non non loolu comment ça peut ça ça peut ça la yow oh, euh, boo amee ngëm ngëm yàlla ta ne du jàng inna allah ala kulli shay'in qadir buur yàlla lu ne la man waaw léegi nag dugalal foofu rek yow moom lu ñëw yooyu bu mu la dara inna allah ala kulli shay'in qadir buur yàlla lu ko neex lay def <laughs> waaw <laughs> wa qaalu li juludihim lima shahidtum alayna qaalu antaqana allah alladhi antaqa kull shay waaw moo tax nit ñi nga xam ne ñuy dem ba yowmal qiyaam seen cër yi di leen di seede contre ñoom <laughs> waaw sa tànk bi naan gis nga buur yàlla man moom dansin bu ne dem naa fa waaw bërëb yu tàngi yu soo yépp ci man nii la doon man la doon utilise ngir di fa dem loxo bi wax ne man moom doonu ma woon laa man moom daanaka lu daganul rek laa doon teg sama loxo waaw waa ji naan gaa yi naan mais mais seen seen cër yeeg seen yaram yeeg seen parti corps yi mais lan moo tax ngeen di seeri contre ñun ñu ne ñu ne leen mais buur yàlla <laughs> antaqana la buur yàlla moo ñu wax loo alladhi mi nga xam ne antaqa kulla shay moo wax loolu lépp kon ci lañuy xam ne kon lépp ngi wax lépp day wax léegi nag mu des ñu comprendre ak ñuy dégg waxu lépp ak ñi ko dul dégg rekk a fi ne yow nag bu yàlla defee bokkoo ci ñi ko dul dégg bul weddi ni yépp waxul waaw buur yàlla nee na kullu shay'in am ah, lépp bokk euh, yusabbihu bihamdi lépp loo gis rek ah wa ma min shay'in amul lenn loo gis shay la wax da génnewul dara xatta fenêtre yi porte yeeg suuf yeeg pepp suuf yeeg asamaan téere yeeg xar yeeg ñax yeeg bëy yeeg lépp lu dul ne sàbbaal borom bi waaye nee na waaye yéen yéen a dul comprendre yéen xamul ñoom dañuy sàbbaal mooy lépp ci nit ñi est tax ma ne comme que man daal xaw ma xar yi nañuy sàbbaale kon daal loolu mooy amul déedéet <laughs> mooy neel xaw ma rek mais nag. xaw ma bu mu tax nga ne amul bañ am kon yonent yi aleyhim salaatu wassalaam ah, mu ne kon fii ci waadi Usmaan ah, rom Seydina Huud ak Seydina Saalih alayhim salaatu wassalaam daal dinañ fiy jaar léegi ginnaaw lii ana ban étape moo ci tegu ah, muy étape bu étape bu sarif etaabu sarif haa etaabu sarif xadiis la boo xam ne euh, mu ngi ci saxiixayni as-sayyidatu Aïshatu radiyallahu anha moo ko nettali haa na ko noon naa jaabir xadiis seydinaa jaabir bu gudd bi xadiisu sayyiduna jaabir ibn abdillah bi doon wax aju yonent bi sallallahu alayhi mooy naka la ajam gi sifatu xajjati rasulillah noonu lañ ko tudd noonu la ko suraax tudde mooy façon wu aju yonent bi sallallahu alayhi ana naka naka la aje Seydina Jaabir da xadiis bi ne imaamu Muslim ibnul Xajjaaji al-Qushayri an-Naysaabuuri daal dina ko fay leeral bu baax a baax a baax a baax Muslim la Jaabir wax ah, woon euh, keroog yonent bi alayhi salaatu salaam dafa génn ay nit ñu bare bare bare bare bare bare bari ñoo ñëwoon ba mu toogee yoo xam ne ajul ci dixième année bi mu génn dal di aj ci xadiis boobu lañu nettali mbir mi waaye nag suuf que euh, après nañ gis riwaaya sayyidatu Aïsha yi sauf que bu ñu ko fi jëlee it darul jeex waaw moo tax daal kon état bu sarif moo ñu dese Euh, après sarif lan moo ci tegu loolu dinañ ko gis après moo tax tey kon dañuy yem fii kon bii di ñëw dañuy gis sarif te sarif du benn yoon lañ koy dooru gis euh, gox boobu fii bokk lieu boobu ndax foofu noonu euh, mooy fañ mooy mooy mooy fi mu jële woon sayyidatu kii yaay Maymuna bintul Haaris al Hilaaliya bi leen waa Makka ne way wa umratul qada génn leen fi moo biñ leen ne léegi da ngeen di ñëw at mii di ñëw ngeen ñëw ngeen agsi ngeen ngeen umra waaye ba ñëwee Xudaybiya ñu ne leen du ngeen fi dugg moo yéen yaakaar ngeen ni daal da ngeen di jóge Medina daal ñëw agsi rek sans pour autant ñun waa Makka ngeen wax ñu ne ngeen laaj ñu audience non ñaan ñu euh, ndigal d'abord est-ce que permettre nañ leen ngeen ñëw dellu leen te seen accord yu dëng yañ fa su ya nga xam ne moom lañ doon foo foogoon ne moo leen di teddal ndax moo leen suufeel sax <laughs> ndax kuffaar yi laa ya'lamuuna ñoom xamuñu xamuñu laa yafqahuuna dégguñu fiq yeneen saa salaam ne euh, euh, takk fa soxna ba pare ne leen may du ngeen ñu may ñu ñu <laughs> ñooñu <laughs> kii fii nii gaay ne leen waaye yow génnal dëkk bi soxlawuñu <laughs> mu invité waa ku faaru Quraysh ñu ne soxlawuñu sa invitation doxal na le ah génnal dëkk bi c'est trois jours jot na génnal ba mu demee ba Sarif fa la defe woon loolu mooy Sarif te foofu fa la Sayyidatu Maymuna daal di génne àddina sax foofu lañ ko denc après hein muy état bu sarif léegi nag sarif foofu nag mais loolu xewagul mooy <laughs> bii nag mooy foofu noonu la soriwul makka waaw moo tax léegi ñu àgg makka insha allahu taala moo tax kon tey dañuy dañuy dañaa yem nii eh, kon tey lañ lañu gis gis nañ li jëm ci wàllu yi nga xam ne animaux yi nga xam ne moom lañ nga xam ne man nañ leen a faat ci même ki armal mën na leen a faaj ak li jëm ci Usfaana ginnaaw bi ñu jógee Abwa bii di ñëw insha allah kon ñu gis étape Sarif Sarif ak masala yi jëm bo yooyu moom duñ ci guddal noonu même dee boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ ci guddal mooy sayyidatu Aisha radiyallahu anha ana lan la yéene woon ci ajam waaw est umra la yéene woon wala xiraan la def wala est-ce que te loolu lu mel noonu lañ gisoon ci aju yeneen saa salaam mais fii dafa am comme fële rek mais da bii moom duñ ci yàgg moom insha allahu taala duñ ci yàgg euh, est-ce que dafa umra woon fecc umra gi def ko aj wala aj la defoon ainsi de après dugal loolu lépp après nañ ko gis ci wàll wi insha allahu taala ak beneen affaire mooy leen gisoon ci magam sayyidatu Asma moom mi amoon doom ci yoon bi que ne loolu moom taxul nit ki ndaw si di armal man a sangu set ba pare armal comme ñépp def li ñépp yi def fii itam la ko yeneen saa salaam di waxe loolu moom si moom rakk ji di sayyidatu Aïsha radiyallahu anha wa ardaaha loolu kon dinañ gis ci guddal ci yaatal tuuti rek mais pas